أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa bikum ma al anbiya alayhim salaatu wassalaam mbokki jullit yi ginnaaw bu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu tey mbokk yi ñoo ngi jël qissatu muusa alayhi salaam ñoo ngi dugg tey ci histoire kenn ci yonenti yàlla yónni woon muy Musa alayhi salaam xam ngeen ne Musa kenn la ci yàlla tànnoon yónni ko ci jaam ñi waaye dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ci yonent yi gën a màgg ci yonent yi Muusa def cee bokkoon alxuraan tudd na ay yonent lu tolloog ñaar fukki yonent ak juróom alxuraan tudd na seen ci biir ñaar fukk ak juróom yooyu yàlla tànnaan na ci juróomi yonent Muusa ci ñooñu la bokk ñooñu la boroom xam-xam yi di woowee ulul azmi min ar-rusul nuux mooy pee ibrahima moo ci tegu Muusa mooy ñetteelu yonent pour ñu xam ne Muusa du ku ndaw yàlla wax na ak moom fa kallama allahu muusa taklima yàlla wax ak moom kon kii du ku ndaw pour ñu xam ne yonent yàlla muusa du ku ndaw alquran tudd na turu muusa 136 fois yàlla tudd na ko turu muusa ci 34 saar ay saar yu tolloog fanweeri saar ak ñeent ci ay aaya yu tolloog 136 aaya yàlla di tudd Muusa alayhi kon mën nga ne yonent yi ñu tudd ci Qur'an Muusa bu ci rawutit <laughs> du nekk ñetteel alxuraan yonent yëpp yuñ ci tudd Ibrahima la Muusa ñeneen ñi doog a ñëw seen tur mu ëpp ci Qur'an baqara ba suuratul aala yàlla mu ngi fay wax turu Muusa ah baqara ba aala turu Muusa mu ngi fi du fi jógee ixwatal iman man huwa Muusa alayhi salaam kan mooy Muusa ko musa ibnu imran ibnu yashar ibnu qahas ibnu lawi ibnu yaqub ibnu yaqub ibnu la ilaha illallah yaqub ibnu yaqub ibnu ishaq isxaaq ibnu isxaaq ibnu la ilaha illa ibnu ibrahim ibrahim xalilurahman gis ngeen kon Moussa kon liñ ne ibrahima mooy abul anbiya dëgg gu wér këng la Moussa ci côté am foofu la ci côté yaayam nag ixtulifa ahlul ilmi borom xam-xam yi dañoo wuute ci turu yaayam waaye turu yonent yàlla Moussa man du may préféré di ko wax ci samay waxtaan ak samay fàttali lu tax njabarkat yi dañoo pare pour xam ko pour jël turu yaayu Moussa di ko njabare looloo tax lu bari da ngay dégg ñu laal la waaw yaayu Moussa nu tudd koo dégg kuy laajte yaayu Moussa njabarkat la ci li ëpp bopp lizalika ayuha al ahbab <laughs> yaa ngi jégglu ci tomb boobu donte ne tur yaa ngi nii ma tiim yu boroom xam-xam yi wuute ci nu mu tudd maa ngi koy jégglu pour su ngeen ko déggulee taalaw bina لنعرف قصة نبي الله الموسى عليه السلام mu ngi sàkku ci yéen yéen ñépp ñu ànd teewlu mën a déglu jàng histoire yonent yàlla Muusa alayhi salaam kaana ahlu misra ayaama firaana ayaama faraina yabuduna rabbi amin ba ngeen ko jàngee école bouteille du vide soo ci solul dara rek dara nekk foog nga def ci dara rek wala dara nekk noonu la nit mel nit su gëmul yàlla rek gëm leneen moom ngay mënoo fee nekk ci mbedd mi naan man gëmuma kenn déedéet du dëgg foog nga gëm yàlla wala nga gëm leneen waaw foog nga gëm waaw kon nag yàlla yàlla def nga gëm ko ci jamono yooyu nag nit ñi ay xërëm lañ doon jaamu jamono yu yàgg fa lamma jaa nabiyullahi yusuf alayhi salaam ila misra wa asbaha azizu misra li sanawatin tawil wa kaana yacbuduuna annaas yad'u an-nas ila at-tawhid wa ila ibadati llahi jalla wa fa amana ahlu misra yàlla dimbali waa Égypte benn bis ci jamono am yonant bu fa feeñ bu tudd Yuusuf alayhi salaam mu feeñ ca Misra ca Égypte mu tàmbali yàlla def sax mu falu fa nekk premier ministre moom Égypte mu mujj jël réew ma di leen woo ci yàlla di leen jàngal tawxiid ba mujje ñi ne nit ñi nekk di jaamu yàlla waaye nit ñi mujj gëm waaye nit ñi mujj am tawxiid delluwaat ci kennal yàlla waaw loolu moo tax kennal yàlla tabaraka wa taala fokk ñu woo ci nit ñi fokk ñu jàngale ko nit ñi bu ñu ragalee wax tawxid xërëm mooy samp comme li am tey dara waralul tey nit ñi di jaamu xërëm hmm? <laughs> waxtaanu tawxid moo manqué nit ñi waxtaane diine sax am tawxid dañuy ragal yenn saa yi waxtaane tawxid waaw boo nee thème bi la ah mbaa du ngeen am problème mbaa mag ñi duñu mer mbaa waa dëkk bi duñu mer mbaa mbaa mbaa mbaa mbaa ndeysaan tax léegi nga gis néew na kuy wax ci télé ci rajo ci mbedd mi conférence ñu wax tawxiid wala fi nag dañu ne bala ñuy lal dañuy bala lal dara bi lu ñuy def dañuy opération la opération ndax day sedd déedéet da ngay feebar ëpp docteur bi ne kii il faut ñu xar xol bi dënn bi ñu ne ah ne waaw foog ñu opéré ko xar dënn bi ñu ne waaw ñu ne ñu dindi xol bi ñu ne waaw ñu ne ñu ñu ne waaw ñu ne ñu delloo ko ci kii loolu moo koy may jàmm ñu ne bismillah nit ñi ñun ñu bañ dund xar seen xol yi génne xol yi raxas lu dul yàlla dugal ci yàlla moom fees dugalaat ko xol yi ñu ne nit bàyyi nit ñi ñu gëm yàlla gëmaale leneen jaamu yàlla du dem non nañu wax rek nit ñi nañ julli julli gi du baax parce que tawxiid bi baaxul moom wala nga gis waa ji ci jàkka ji mu takk béjjén ne allahu akbar ba pare fekk béjjén mu ngi ci ndigg li wala mu ci loxo yi loo war nga gis nit dem jàkka sàcc ay dàll sàcc portable sàcc nangam parce amul tawxiid bu amoon tawhid bu demee ci jàkka ji du sàcc kon nit ñi foog ñu delloo leen ci tawhid comme Yuusuf ni mu defoon waa Égypte bi mu ñëwee mu delloo leen ci jaan kennal yàlla wa baada zalika arsala yusuf ila abihi yaqub alayhi salaam wa ila ahlihi wa qarabatihi fa faja'u min falastin wa asu fi misra Yusuf ba mu insta dëkkee installé ci Égypte lan la def mooy dafa yónnee ci baayam kan mooy papa Yusuf Yaqub alayhi salaam mu yónnee ci papaam yónnee ci ay ñoñam waa dëkk ba ñi ko jege mu ne leen toxu leen fu ñuy jóge Palestine fu ñu jëm Égypte kon gis ngeen lan moo yóbbu Yuusuf Égypte mooy dañ ko jàpp dem jaay ko fa moom moo toxuloo ay mbokkam Palestine papaam ak ay mbokkam jëlee leen Palestine yóbbu leen mu ne ñu mujj daal di dund nag Égypte wa fi misra ñu mujj dund Égypte ba ñu dundee Égypte lan moo xew mooy waxtalatu bi misriyin fa taallama almisriyuna minhum altawxid wa aasu zamanan tawilan ala alimaani waltawxid ba ñu ñëwee dëkk fa jaxasoog waa dëkk bi dañuy bàyyi xel jaxasoo lan lay jur ku am tawxiid bu jaxasoog ay nit lan la lan la war a def ci ñoom ah war leen war a wàll tawxiid jaxasoo nañ ak waa Palestine ñu mujj leen jàngal tawxiid ñu delloo leen génne leen ci xërëm yi yóbbu leen ci yàlla jamono ju yàgg waa Égypte di dund tawxid allahu akbar xoolal tey Égypte ñu ngi jóg ne dañuy dund tawxid dellu ci sharia yàlla ñu coup d'état président ba tey jii fi may wax ak yéen jamono jii ñu nekk président baa ngi ci kaso bi ba pare semaine bii di ñëw dañu war a wote dindi constitution sharia bi indi fa constitution laïque semaine bii di ñëw temps ñu ne Égypte warta nekk pays islam jamais te li ci ruslu tey mooy doo dégg benn jullit di ci ngaan looloo rus kenn du ci wax ñëpp noppi c'est parce que l'islam la walakin ayuha al ahbab mbokk yi baada wafaati yusuf alayhi salaam aada ahlul misra ila shirk bi yusuf mooy yonent bi yàlla yónni woon ci ñoom mu faatu lan moo xew mooy réew ma dañoo delluwaat ci bokkaale maratan uxra beneen yoon ñu delluwaat di bokkaale yàlla comme nañ ko fa defe woon yusuf jëli ko wa ama baqiyatu abnau yaquub fa hum israil fi misra léegi nag mu des doomu yaquub yi nga xam ne jóge woon nañ Palestine ñëw dëkk Égypte ñoom dañoo continuer dëkk foofu daal di fay sax waaye nag réew mu am na changement ndax nit ña delluwaat nañ ci bokkaale yàlla tabaraka wa taala wa takaasara abnaau israil adaduhum fa asbaha min amhari nnas fi kulli anwai lxiraf wassinaa hatta itamada alayhim almisriyun xam ngeen ne waa Palestine bi ñuy jógee Palestine di ñëw Égypte dafa fekkoon genn wàllu gis ñoom métier yu bari mokkal nan ko bi nu continuer dëkk Égypte ñu mujj takk ci waa Égypte mujj dund noog waa Égypte gorowante ak ñoom waaye waa Égypte di jàng ci ñoom bépp métier boo xam ne ñoom mën nañ ko indaale woon nañ ko jële ko Palestine égyptiens yi jàng nañ ko ci ñoom wa jaa fi tilka alfatra malikun jabbaar xakama misra fa kaana almisriyuuna yacbuduunahu ci jamono yooyu yàlla nattoon na leen ñu am benn buur bu kàccoore bu saay-saay bu bandi ñëw na tëral ay atteem ne leen ana rabbukumul aala man maay seen boroom na ngeen ma jaamu dajale na ñépp ci pinc mi ne leen maa alimtu lakum min ilahin xayri xamaluma leen kenn kuy yàlla ku ma fi dégg ngay wax yàlla beneen bu dul man dama lay rey ah nit ñi commencé di ko jaamu mu ne waajooj bu ngeen bëggee xam mooy kam wa huwa firawna al mazkur fi alquran mooy bi ngeen di jàng ci alquran moom moo defoon lool moo tax boroom xam-xam yi ñu ne inna firawna ala fi l ard firawna dafa ngand ngandul woon allahu akbar rëy rëylu dem ba woote loo xam ne iblis sax ñemewu ko woon wax mooy lan man maay yàlla <laughs> firawna tey am na am nay am mbokk yu bëri firawna ak a bëri ay moroom billaahi wallahi taala su ñeme dañ naan képp ku ngeen dégg mu naan maa yàlla nee nañ ko yow firaaw na nga firaaw na rek moo ko waxoon ana rabbukumul aala maa yàlla ju gën a kawe maa yàlla loolu waxu firaaw na la loolu du waxu jullit te tey xoolal ay jullit ngeen dégg ñu naan diw yàlla la yenn saa sax ñu ne la may yàlla léegi dem na dem nañ ba tuddee ay nit yàlla yàlla mooy yéen yéen yéen ay waa yàlla allahu akbar waa yàlla am na ñu jël sax turu yàlla def ko seeni sant bu ñuy nuyoo moom la ñuy nuyoo mel na yàlla seen mbokk la seen papa la wala seen maam la ñu jël yàlla askanele ko seen bopp allahu akbar ndax ñàkk jàng tawxiid ndax ñàkk ragal yàlla ndax ñàkk am diine moo tax julli di dugg ci loolu sunu borom di ñu nettali ci suratul qasas aya mu ne inna firawna ala fil ard wa jaala ahlaha shiyaa yastadcifu taifatan minhum borom bi nee waa jooju ñu naan firawna ala fil ard dafa nganda ngandalu ci kaw suuf te jabbara mooy mbëru na mu bew mu saay-saay kaccoore mu jël dund àdduna gënal koog dund alaaxira mu dummóoyu allahu subhanahu wa taala wa jaala ahlaha chia mu jël peuple bi baatu chia ngi noonu mu xaaj leen ay xaaj dafa jël nation bi xaaj leen na ñii ñii la ñii la ñii nii la mu xaaj peuple bi qasama raayatahu ila aqsaamin mu jël nation bi mu jiite yépp xaaj ko diviser ko ay xaaj firaq ay kuréel wa anwa ak ay ndend ay mbooloo mbooloo wa yastadifu taifatun minhum mu jàpp ñenn ñi di leen lottal di leen néewal doole hum saabu bani israil mu jëbul mu jël peuple banu israil di leen mbugal di leen toroxal di leen liggéeyloo ñooñu nga xam ne min salalati nabillahi yaqub ibnu ishaq mu jël bi nga xam ne ñoom ñoo jege woon yonent yàlla yaqub ñu nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak Yuusuf mbokk Yuusuf yi mu néewal leen doole def leen ay jaam di leen liggéeyloo moom peuple bi mu bokk moom xeet bi mu bokk mu def leen ay sang maanaam ñii ñooy sang yi ñii ñooy jaam yi comme ni ma amee tey Sénégal dafa am Sénégal ba am ay bàmmeelu bàmmeelu jaam ah Sénégal loolu am fi am ñoo xam bu dee kenn del suuf sax ci armeel ñoom boor ñoo bokk ak nit ñi mm-hmm. waaw ñenn ñi sax seen kër lañ leen di suul <laughs> seen kër man gis naa ko géej waaye ñuy suul seen leen ci kenn seen koñ waaw mm-hmm. ah. ah, man de gis naa kuñ suul seen koñ yéen ah, sëñ bi waaw mm-hmm. golf nga dëkk pourquoi bu tax ñuy tàqale nit ñi hmm? ana saxaaba yi mën yonent bi fan la leen suul ana taabiin yi fan la suul bu ngeen demee ngeen fekk imam malik mu ngi tudd albaqi ndeysaan usmaan ibnu affan mu ngi tudd albaqi soo demee uhud nga gis bàmmeelu hamza bàmmeel yépp a yem nii tafi bi yemee noonu la bàmmeel bi yemee doo gis dara ndeysaan lépp tolloo rasé amul fu ñu tabax amul fu ñu def juma amul amul amul lépp a amul amul amul amul lépp a tolloo firaaw na nag noonu la def jël peuple Égypte xaaj leen divise leen néewal ñi doole def ñi ay sànq mu ne wa qad sallata alayhim hadha almalik alzalim alxaasim alkaafir alfajir waaye dañuy bàyyi xel bis bu nekk nit ñi bu ñu saay-saayee rek yàlla teg seen kaw buur bu bu soxor loolu mooy loolu mooy sunanullah fil ard loolu mooy yoonu yàlla mooy nit ñi bu ñu lànkee duñ jaamu yàlla rek yàlla sonal leen yàlla day jël bandi teg seen kaw Égypte ba ñu lànkee bañ a jaamu yàlla yàlla indi leen firawna comme bëgguñu Yusuf yàlla indi leen firawna waaw mu jàpp leen yàlla xiirtal ko seen kaw mu leen di tooñ di leen rey di leen mbugal loo xalaat ci toroxal rek na def na yàlla sax moo nu ko nettali ci suratul qasas ba tey wala ambiya sunu borom subhanahu wa taala mu ne yus firawna jàpp na nit ña yuzabbihu abnaahum wa yastahyi nisaahum innahu kaana min al mufsidin firawna dafa jàpp xeet boobu àndoon ak yaqub di bàyyi yuusuf xeet woowu nekk banu israil mu jàpp leen di rey góor ñi di bàyyi jigéen ñi ku fa juddu nekk góor rekk mu rey ko ku juddu nekk jigéen mu bàyyi jigéen bu ëmbee sax dañ koy booleek ay rawlekat ñaari jigéen ñu koy garde kii yendoog moom kii fanaanoog moom su amee doom kooku xool bu dee góor lañu ñu yóbbu pale ba rey ko bu dee jigéen ñu bàyyee la ak moom yàlla di nettali ci mbonu na ci ndax loolu ni mu garaawee mu ne innahu kaana min al mufsidin innahu kan firawna ñu ne yàlla mu ne kaana nekkoon na min al mufsidina ci yàqkat yi looy dégg ci baat boobu nekkoon na bokkoon na ci yàqkat yi kon yàqkat yi danoo bëri jamono bu nekk rek am na yàqkat te yàq mooy képp ku jóg di jiite nit ñi di woo nit ñi te jaaroolee leen ci yoonu yàlla rek yow yàqkat suuf nga ndax programme bi nga indi day yàq programme yàlla loolu moom tey programme bii ñuy dund ci àddina bi programme bii suñu réew yi dund xoolal góor jigéen boobu ñu jàppoon libéré nan ko walla dégg nañ journal yi ko wax lu tax ñu libéré ko te penam jeexul te te baalaguñu nit ñi du janvier la ñuy baal nit ñi walla du janvier lañuy ñuy def grâce wala baalaguñ kenn de ñoom moom génne nañ ko kaso bi depuis te dañ ko doon nëbb loolu moo lay wan ne Sénégal liñ ne liñ ne état bi chaque jour ay góor jigéen dañ ci nekk te dañoo am doole mais dëgg la jaruñu koy nëbba góor jigéen yi ngeen gis Sénégal ñu am problème yëpp kenn tëju leen wala ñun ci tëj ay fan la après génne leen même génn yi xale yu jigéen yi gis nga. ministre bi nag. Ah. te moom moom moo moom moo doon avocat wu góor jigéen ñi. Ah. moom ñu ñu fal ko rek ñu génne góor jigéen bi ci kaso bi. Ah. kon Sénégal xamuñu fuñ jëm. loolu mooy wax ji mooy képp koo xam ne. danga nga indi beneen programme bu wuuteeg bi yàlla indi fa anta minal mufsidin yow ci yàqkat yi nga bokk. gis ngeen moo tax fi mu nekk planning familial góor jigéen musique làmb musib xoolal nañ jëlee Sénégal xëpp leen ay caaxaan. lépp foola caaxaan. xoolal nawetaan ba léegi jeexul. nawet bi jeex na di du dañ ne woon nawetaan wala mooy bu nawet ñëwee comme école tëj na ñu ne nan fo léegi nag nawet jeex na école ubbi na léegi kay ci ko tuddee nawetaan parce que nawetaan léegi day dem ba daanaka nawet di ñëwaat ñuy football rek ba kañ ban foot ban dëkk ngeen gis ñu football ba ba ba dem ci kanam chinois yi bu fekkoon dañuy football kese gis nga chinois bokk nañ ci ñi gën a niil ci monde bi ci football parce que walla léegi sax lañ commencé avancé mës ngeen gis chinois yi jël coupe du monde ñëpp xamuñ dara parce que ñoom dañuy liggéey leneen nag ñoo fi raw leneen leneen ci at fi defar ñoo fi raw mais xoolal caaxaan yi ñoom doo gis mu ñu jël pied parce que dañuy liggéey. xam na ne football du defar réew bëre du defar réew wala bëre defarul réew football defaru ko caaxaan defarul réew nekk fii yi ñuy def nii doo dégg chinois yi mukk ci àdduna bi ñuy guerre di dóor ay nit ay balak di di di di rek doo ko dégg doo dégg chinois muy xas diine nit moom seen seen yoon ñoom ñu ngi liggéey rek wala wala voilà parce ñoom dañuy liggéey rek di dem lépp nag loo wax ci monde bi léegi jël nañ pay société yëpp ñoom ñoo ko yore mm. léegi sax soo defaree sa yëf sax ñoom dañuy ñëw trafiqué ko parce que amatul contrôle mënatoo ci dërëm moo tax société dañuy gis société dañuy ñëw di leen jaay affaire yi parce que mënatuñu ñëpp da ngay wax sax ñu ne la marché monde bi chinois yi ñoo ko daaneel lépp looy defar mën nañ ci defar juróom fukk tegal la ba yow sax dootoo xam bi nga defaroon ban la mm. liggéey la liggéey la moo leen yóbbu foofu waaye ñun bu ñu toogee fi di bëre nan bëre rek wala ñu toog fi di football rek moo tax loo gis tiwo boobu toj sax mënuñu ko suude tiwo bu toj tiwo bu toj pour ndox nit ñi naan mënuñu ko suude ba dañoo wooy waa France kaay leen ngeen dimbali ñu toog fii ñaata fan naanuñu ñaata fan la waaw nit ñi di wër ku ñu suudeel tiwo fu ñu jëm lan di loo siwaat suñu xel jaamu yàlla nekk ay jullit góorgóorlu liggéey parce mbir mi kenn moomu ko de yàlla waxul mbir mi ñu ñuul ñi ñoo ko moom wala ñu ñu weex ñii ngeen gis tey ñu raw ci àdduna bi ñoo fi gënoon sonn te Sinwaa yi xamoon ngeen ne am na jamono americain yi sànni leen lan ay bombe atomique Hiroshima japonais yi Hiroshima ak Nagasaki mais xoolal tey ñoo ñëpp génn nañ ci japonais yi sax fàtte nañ ne sànni woon nañ leen ay bomb te xoolal loolu ba lañu cee génn mais dañoo takku ba tey ñoom it gis nga fuñ toll même ñun fuñ jëm kon Afrique bi bu ñu fi dooroon ay bomb atomique fuñ jëm comme nii la ñu yaa fusey fuñ jëm xanaa nii la ñu alkooba yowmal qiyaamati ixwatal iman alima anna hilaku mulkihi ala yadi min bani israil moom firawna mi dafa jékki-jékki rek ci kàccoore gi mu kàccoore ñu xamal ko ne sa nguur gi ak jeexam ak sa alkande benn xale bu war a juddu la ci waa bani israil xeet wii ngay rey am na ci ku fa nar a juddu libéré leen loolu moo tax xeet xeet wala nit ñi foog ñu muñ fàttaliku histoire amul benn peuple bu ñu doon néew doole lu dul bi ñu takkoo dëgër yàlla dimbali na leen duma leen wax sax duma leen jox sax ay dëkk jullit ba ci Afrique du Sud gi barki démb li tax tey gars yi di bëgg a wax Nelson Mandela yonente la lu tax am na sax ñu ko yóbbu ne yonent la waaw na sénégalais yu ne Nelson Mandela yonent la moom mooy yonent ñu ñuul ñi xanaa ñoom seen yonent lu tax ñu ñuy wax loolu parce que gis nañu Afrique du Sud gis ngeen fi mu nekkoon waaye ba ñu takkoo rek génn nañ ci wala génnuñ ci génn kon mbir mi lan la dul am ngëm-ngëm pas-pas gëm li nga nekk nga suqaliku dem firaaw na yëg na ne am na benn xale bu war a libéré bani israil moom xam na ko haza al malik al jabbar yafalu kullu hada fi bani israil li anna bani israil kaanu yazkuruna fi ma baynahum annahu sayaxruj min bani israil gulaam yakunu hilaaku mulku misra ala yadihi xam ngeen lan moo tax na daan rey góor ñi di bàyyi jigéen ñi ndax dégg na peuple banu Israël di waxtaane fu nu toog rek ci seeni wax ñuy ñaan yàlla xale boobu di leen libéré mu teel a ñëw mu teel a judd xale boobu di na firawna na di alkoo ci nguurum waaye waay yal na ko yàlla teel a indiwaay mu ne ah, comme noonu la ku fi juddooti rey leen ko ñeneen ñi ne déedéet dafa musawoo jabarkat yi ne xoolal leen ma jabarkat yi bi ñu gisaanee ñu ne ko ah da nar a daanu de mu ne man ñu ne ko waaw dangaa nar a daanu <laughs> xam nga buur moom boo ko ne dangay ngay folleeku xool leen seen góor gi rek li ko gars yi ne da folleeku lu mu ko jaralul lépp la def bi mu daanoo sax tam ne xaw ma fu ma yàlla jaar rek ba ma <laughs> <laughs> man man baa nan laa percé réew mi rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nan yàlla sàmmal boppam firaaw na it yaay ne ko da daanu de mu ne man lu ku may daaneel ñu ne ko benn xale moo nar a juddu banu israil moo lay daaneel xale bu góor mu ne kon kay waaw mu ne kon kay waaw moo tax yàlla du nit yàlla kuy xëccoog moom wala ku ko gëmul alku nga wallahi yàlla bu doon nit ci histoire Moussa nit ñi war nañ cee jàng lu bari xoola na mi ngi rey peuple bi mi ngi rey góor ñi te terewul yàlla bàyyi na xale boobu mu judd li gën a doy waar sax mooy dañ doon garder yaay ji bi juddu jotee juddu na de li gën a garaaw mooy bi mu juddoo firaaw na yëgul ne juddu na yàlla yóbbu ko ba kër firaaw na ne ko yar ko bu màggee daaneel la te firaaw na mooy rek góor ñi kon kay bu doon yàlla nit la day jël mu ne i juddu na kon nañ ko dugal ci benn kees nañ ko nëbbi fële ci ñax mi wala nañ ko yóbbu ci kàmb yi wala waaye yóbbu leen ko kir teg ko ci kees nga teg ko ci dex gi dex gi yóbbul ma ko ci firaaw na kon yàlla kan la mbokk yi hmm? kooku mooy faalun lima yurid mooy def lu ko neex yow da bëgg yàlla bëgg waaye lu mujj mujj mooy yàlla li mu bëgg mooy am ngay sonn rek yàlla lu mu bëgg rek mooy am firaaw na def na bépp pexe dañ ko wax ko xale boobu nag loolu munu ko dindi moom Firawna xam na ne lii munu ci dara mu commencé di rey walam yakun yastatiu an yatrudahum li anna adaduhum kaanu yazidu ala miatu uluuf ba pare munu leen génn dëkk bi ndax peuple bi dañoo mujj bëri ba mënatu leen génne day am majorité mënu génne soo nee benn ñaareel ñoom la soo nee ñett ñeenteel bi ñoom la juróom juróom benneel bi ñoom la mënatoo ci dërëm mënu ci dara xamul nu muy def mu ne xam nga nu ñuy def kon ñii lañu rey góor ñi waaw mooy jël léegi bépp dëkk bu jullit ñi nekk minorité ñu tuuti ñu ne fexe leen bu ñu yokk da ngeen leen di rey ni ngeen di indi leen problème bu ñu yokk mooy li ngeen di gis nii ngeen dégg dëkk yi ngeen dégg xeex entre jullit ak chrétien doo dégg mukk dëkk yi chrétiens yi tuuti julli ñi di leen dóor doo ko dégg ñoom nag suñu ëpp dem nañ àllaaxira ñun parce que politique la ba pare dañuy fexe dëkk yi leen jullit yi ëpp yëpp ñu daggal la ñu ñu utal leen ci benn partie bu ñu dagg comme ni ñu def Soudan ak ni ñu def Sénégal te dëkk yu bari la dañuy fexe ba utal leen ko benn ruq ba pare di xeex jox leen ay armes ñuy xeex pour ñu am indépendance kan moo coloniser Sénégal France naka la rebelle bi mën a nëbbatu France sa France coloniser Sénégal <laughs> loolu kay wala Salif Sadio fu mu nekk kii fu mu nekk rebelle bi nëbbatu France nu mu ah waaye yow foofu nga dëkk Casamance nga dëkk atuk bajaat foofu la mu ngi France ah waaw léegi loolu nu mu nekkee yéen yéen yéen yéen ñu yéen a ñu coloniser ba pare sunu noon ngeen nëbbu ko loolu la fi naan sa tubé noon boo ko gisee ci sa taati xarit moytul xarit boobu déggu olof bi de sa tubé xarit ah sa tubé yi noonu boo ko gisee ci sa taati xarit moytul xarit boobu ndax xamuloo lu mu fa wax ba njox ko tubéy ji xanaa <laughs> yàlla sàmm mbokk yi firawna comme mënu leen génne dañoo bëri mu tëral ay pexe pour loo xam ne nguuram day sax lan mooy pexe yooyu mooy naa leen wàññi nan leen wàññi mooy li am léegi seen àdduna bi rek nan wàññi jullit ñi mooy planning bi ngeen di génne planning familial. ñu bëri dañ yaakaar ne planning familial mooy. dem hôpital rek ñu jox laay kii nga takk pour doo am doom wala ngay naan comme déedéet boobu mooy bu feeñ. mariage précoce ci planning familial la bokk. ñu leen may xale yu jigéen yi bu ñu nekkee ndaw ci la bokk bàyyi leen xale yu jigéen yi ñu jàng escra lan es scolarisation des fii ci la bokk demul de yaxul de césarienne ci la bokk jigéen ñi ñuy césarien bu ñu ëmbee rek war a am doom ñu mu yéex rek ñu koppati biir bi opéré ci la bokk planning fa bo buñ la ko fa defee benn yoon ñaar saye pare nga dootoo si doom ñàkk yi ci la bokk ak toqal yi ci la bokk kapot yi ñuy wër di maye ci la bokk maanaam gis nga buñ jëlee benn xeex di xeex. des na. sel mooy xorom bi gis nga buñ jëlee benn xeex di xeex dañ naan xeex bi dañu ko def téeméeri téeméeri groupe groupe bu nekk na am lu muy wax. groupe bu nekk na ciblé jongal jigéen ñi ci la bokk dangeen xeex jigéen ñi bu leen kenn jongal parce que jigéen ju ñu jongal kenn mënu ko ëmbal lu dul ñu jébbale ko teppi li ñu defoon ci ci awraam bi ñu teppi ko jël lañ sa teppi ko muy fen naan day xañ jigéen bànneex loolu maanaam yu bëri ci nekk yoo xam ne nit ñi dañoo toog nii rek di nelaw ñoom ñu saam affaire yi ay groupe bi groupe ñu ne groupe bi yéen planning ngeen di wax seen yoon ci lee ñu ne yéen ñii lii ngeen di wax ñu ne ñii lii ngeen di wax ñii yéen lii ngeen di def mais yooyu yëpp soo ko boolee benn bi rek la bëgg mooy planning familial mooy nit ñi bu ñu amati doom parce que Afrique jullit ñi bu ñu bëree léegi ñu nangu àdduna bi lan moo tax Sinwaa nangu àdduna bi danoo bëri benn misaal bu ndaw rek ñaari kër yi dañuy xeex kër gi ñett lañ kër gee trent lañ ku mën oto bi dafa paan ñetti nit ñoo koy puus oto bee cent personnes ñoo koy puus ah waaw ñu yaa ngi nii dominer nañ monde bi lu tax parce que xam na ne jullit ñi bu nu bëree ci àddina bi rek nangu àdduna bi léegi nag ñu ne na ngeen fexe jullit ni buñ bëri ñii buñ bëri de France ku fa am ñetti doom dañ lay neexal wala France ku fa am doom dañ lay fay neexal la ñu ne Sénégal bu fi am doom planning familial dëkk jullit ñi rek ngeen koy dégg dëkk jullit yi Égypte lañ ko njëkkee mais xoolal boobu ba léegi mais terewul ñu ngi réussir semaine ba la passé ngeen dégg ñuy maye ay télévision ak saaku ceeb ku ñëw centre Jacques Chirac planning nañ la may télé ak saaku ceeb <laughs> ah waa yow planning kaay leen planning familial nañ la may télé ak saaku ci télé ak saaku ceeb lu mu ci uti di wër de rajo di takk rajo télé yi ko ci bëgg rek boo xëyee suba ñëwal ak ak saaku ceeb dañ la may télé mais la saaku ceeb boo planning hmm. kon kay am na lu ci nekk xoola tey niñ ko jëlelee campagne ci rajo yi ci télé yi débat yi yo sa yaram day daw mais nga gis ay jullit yoo xam ne ndeysaan xamuñu lu xew ñoom dañuy dem du ci dugg firaaw na tamit politique boobu la defoon mooy nañu rey góor ñi bàyyi jigéen ñi waaw dëkk bi yee bu fekkee ay jigéen rek a fi nekk lu fi xew lu fi xew mooy kenn dootu fi juddu walla lan mooy tax jigéen ñi ëmb jigéen ñi fu ñuy jëlee jëkkër bu ñu reyee jëkkër yi jigéen ñi toog fii luy xew mooy peuple bi day wàññeeku parce jigéen ñi bu ñu deewee dëkk bi jeex xam nga bu reyee góor ñi rey jigéen ñi dañ naan kii li muy def ñaaw na mu rey góor ñi bàyyi jigéen ñi garab kay boo daggee reen yi nga bàyyi ko mu taxaw mais xam nga ci kaw mu ngi ci kaw mu ngi verte ñaata fan ay fan yu néew benn fan ñaari fan ñetti ñeent ki doon seen garab gi di vett ci kaw yëgul ne dagg nañu reen yi day xëy rek xam nga lu mu fay fekk ëkk yi xëy garab gi woo kongu dee fekk reen yi lañ dagg mooy li ñuy xewal léegi nii boo amee benn doom sax nga gis sage-femme yi wër la naan la waaw yow soxna si ah tey ngaa noppal njur léegi dafa metti di waaw ah, kaa ñu defal la planning am na bu nàngam am na bu nàngam am na bu nàngam am na bu nàngam waaye bii moo ci gën a baax ndax bii te planning familial lépp musiba la piqûre bi musiba la comprimer yi musiba la appareil yi musiba la brin almet yi ñuy jël di ko rof brin ñuy opéré ñaw ko ci sa biir yaram bi mus yépp musiba la yépp da indil feebar da gis ki planning li ngay koy njëkk a xàmme mooy day day ngande day jékki-jékki di ngande am yaram punkal xam nga fu muy mujj mooy yaram yi day metti articulation yi lay yàq wala mu am tension gis dëkk bi léegi tension bi ni muy reyaatee lépp loolu la mais duñ ko wax nit ñi dañuy bàyyi rek nit ñi di dund ci loolu nit ñi nekk ci loolu ba xëy rek daal di dee dem àllaaxira mbokk yi kon fii na tëralee ay plan pour wàññi peuple Égypte di rey góor ñi di bàyyi xale yi nan lay reyee góor ñi mooy jigéen ju nekk mu boole la ku la garde bu yégee ne ëmb nga ñu lay surveiller di la wattu ba sa waxtu am doom jot ñu rey doom jooju noonu la na tëral yu zabbihu kullu tuflin zakar yuladu min bani israil muy rey bépp xale bu juddu nekk liir bu góor ci waa banu israil muy bàyyi jigéen ñi lu tax xatta laa yatakaasaru rijaal wa bi zalika tatadaaf quwatuhum wa yanqusu adada zukur wa yazdaadu adadul inaas peuple bi mu euh, pexe yi mu tëral mooy xale bu góor bu juddu rey leen ngeen bàyyi jigéen ñi su ko defee jigéen ñi bari góor ñi daal di tuuti seen doole wàññeeku seen yambare daa di yokk dëkk boo gis ñan ñooy liggéey dëkk dëkk dëkk bu nar a avancé ñan ñooy liggéey ñan ñooy dem armée góor ñi ñan ñooy liggéey ñooy bay góor ñi waaye dëkk bu ngeen gis jigéen ñi liggéey du leen wala école bi bi ci jigéen ñi duggee la yàqu xale yi xamuñ ci ñu daal armée bi <laughs> li ma waaj doon wax démb mu ne ma sécurité yu bees yi ñu tànn jigéen ñi mu ne Fatick la la fekk genn wàll gi ëmb nañ dafa am loo xamante ne xam nga xel nangu jël ay xale yu ay xale yu jigéen nga da leen di formé ñuy sol ay kilot yenn saa yi ñuy futteek ay mu neen di sangondoo <laughs> jël leen këriñ ngeen dugal ko ci ànd wala ngeen def ko ci furno ngeen dugal ci benn xal bu ndaw ngeen teg noonu ci mbedd mi ngeen dem tëddi. li xew. boy boy. ah. boy ñëppay tàkk nga jël ay xale jigéen boo leen ay xale góor nga naka leen di forme ay ay lan ay militaire xaw ma na ñëpp ay ëmb. jeex na ñëpp ay ëmb buñ sax sonn waaw. mu ngoon kon fi la ñu yem insha allah ba mercredi yal na yàlla def ci ñun dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa